fil muqaddima waman li fiqhin wa tasawufin jamaa fahuwa alladi xuqa lahu ayut xuqa lahu kon mu ne waman gisoon nañ ko ci jataay bii ñu weesu ki nga xam ne day toppatoo wàllu fiq kese daldi doyadal tasawuf la nga xamante ne moo ko mooy tafassuq ga mu nekk nekk koo xam ne ku génn topp lay doon ku leer mu ne képp nag koo xam ne moom dane moom tasawuf lay jàpp lay toppatoo waaye kanta ay fiq nu ñuy defee jaamu yàlla ji yoonam newu ci mu ne kooku zindiq lay doon moom lañu la boroom xam-xam yi naafiq yu mag yoo yële fa lañ joyal ay mbiram léegi nag muy continuer mu ne waman li fiqhin wa tasawufin jamaa képp nag koo xam ne moom dafa dajale ñaar yi dajale fiq wa tasawufin toppatoo xam-xam boobu jox ko yitte waaye wa tasawufin waaye tamit toppatoo li nga xam ne mooy lay sellal biiram waaw wax naa la ñenn ñi leen ci déranger mooy baat bi tasawuf tasawuf non loolu bi mu amee yàggul dëgg la am na benn mbokk imaamu Ahmad boo xam ne ku mu nawoon la koo xam ne moom lañ doon suuf yi rahmatullah alayhi doon toogandoog imaam Ahmad mu nawoon ko lool mais bon baat boobu lool loolu ñoom wax yow loolu daal sawaay te ñooñ ci salaf yi lañ bokkoon <laughs> voilà mais <laughs> mooy am na yoo xam ne looloo leen déranger mais baat yi am na solo dëgg la gaa mais la mu làmb mooy seetal la ñu ciy wax ca gannaaw est ce que loolu am na wala amul rek wax ji yëpp loolu la voilà. waaw lu ñu tuddee léegi jox ko tur fiq fiq fan nga mais euh, fiq liñ naan matière fiq loolu amul woon temps saxaaba yi ah yonente ma lay saar-saar ma su bàyyi lu naan fiq gis nga bi mu doon wax naan rubba muballighin afqahu min saami' boobu waxul fiq bii ñu xam ne ba nga xam ne ci la doon def discours am ba ca hajjatul wadaa ne fal yuballighi ash-shahidu minhu minkumul ghaib ki ñi nga xam ne ñoo fekke sama wax nañu ko jottale ku fekke sama wax na ko jottale ñi nga xam ne ñoo fi ñoo ko fàddu ñu ko mu ne rubba ndax amaana muballighin koo xam ne dañ koy jottali sama wax afqahu moo gën a dégg am dégg-dégg gu xóot min ki nga xam ne moo ki ki dégg sama wax ki ko jottali loolu jubluwu ci fiq bii ñuy wax ah non moo tax bi gaa yi doon wax Seydina Shuaib yaa Shuayb maa nafqahu kathiran mimma taqul <coughs> ci alquran naan ko hey yow Shuayb alayhi salaatu wassalaam mooy nitam ña ba mu leen di woo <laughs> di wax ak ñoom làkk bu ñu xam te leer waaye comme kay kufaar lañu te nanguwuñoo dëgg-dëgg moo tax ay waxam day xóot ci ñoom. moo la ñu ko maa nafqahu ñun amuñu dégg-dégg bu xóot mooy ak diqqatu fil fahm loolu mooy al fiqh waaw mooy xóot <coughs> ci dégg-dégg. xamuñu li ñuy wax est-ce que mooy bu leen waxee làkk bi mu leen doon wax ñoom xamuñu ko xam nañ ko mais sew-sew yene ca gannaaw loolu moo leen moo leen échappé loolu moo leen rëcc yonent ma ne sa sam loolu la doon wax mooy nit ki sama wax man nga ci jëlee lu xóot ka nga ko jottali mu dégg ci loo xam ne ki ko dégg ci man direct déggewu ko ci waaw kon affaire baa ngi noonu <coughs> loolu après <coughs> loolu bokk nag li nga xam ne moom lañ tudd fiq def ko léegi comme al imaamu Abu Hanifa ak imaam Maalik ak yooyu rahmatullah alayhi mazahib yi loolu ñuy wax noonu loolu noonu daa amul woon lu ñu doon wax mazhab amul woon waaye loolu lépp ci yonent bi alayhi salaam la tukkee waaw ilmul nahw ak yooyu noonu ilmul arud façon xam-xam yi ah ilmul balagha <coughs> ilmul kimia ah liñ naan ay ay ay ay ay kii ah ilmul xadis xatta ilmul xadis loolu ça n'existait pas luñ naan noonu la tuddoon mustalahul xadis ñu koy jàngale temps yonent bi saa saam ak salaf yi mooy mu nekk noonu muy muy teg mooy tur bi noonu loolu amul woon. dañ doon jàng xadis fu ne di jàng wax yonent bi saa saam ci la lépp nekk waaw liñ lay wax nii yépp ay ay tasawuf fiqh fii tasawuf fee loolu lépp mu ngi ci xadis yeeg su alquran fa la lépp ne waaw. sauf que nit ki koy jàng si daa war a fas yéene sellal biiram comme ni nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon joxe saxaaba yi ñoom amul woon temps yooyu amul woon lu ñu naan nañ euh, lii fii fiq fii tasawuf foofu non non yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne la alladhi ba'atha fil ummiyyin moo yónni ci ñi nga xam ne masuñoo xamewuñ leen woon bind ak jàng rasulan ndaw boo xam ne yatlu alayhim ayaatihi moo leen di jàngal aayaam yi wa yuzakkihim bi mu leen koy jàngal noo nee la leen di tazkiya di leen fóot ci seen jikko yu ñaaw yeeg yi nga xamante ne nii weddi yàlla ak yooyu yépp ci la ci noonee ni mu leen koy joxe doon loon ko jàngal ci noonu la ko doon defaale wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaaba wal hikma di leen jàngal téere bi di leen jàngal xam-xamu sunna waaye tamit di leen jàngal xeetu xam-xam yu xóot dégg-dégg yu sew yi nga xam ne ñoo nekk ci xam-xamu téere beek na waaw ñoom loolu la woon bi nga xam ne nag nit ñi ci lañ dem ba sàggane boo tax boo seetloo troisième premier siècle yi ñu yonent ma saa saam doon wax naan sama siècle bi gën mooy sama bos topp bi ci tegu topp bi ci tegu ñooñu dañoo selloon jamono jooju li leen doon yitteel mooy def ngir yàlla daf faa yomboon nit ñi dañoo seetloon ñu bari ci ñoom mooy ñu ëpp laay wax sinon am nay kàccoot waxoon nañ la fan yee yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abdallah waa yow <laughs> moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam la doon dundal moo ko suul sax te kàccoor lool <laughs> voilà mooy ñi ëpp la ñuy day wax li leen ñoroon mooy yàlla mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu moo tax comme ñii départage bii ngay gis nii ñoom nekkuñoon ci woon yoon non nekkuñoon ci yoon nekkuñu woon ci yooyu parce que loolu dafaa am soxla ñu ko woon parce que ñoom lépp lañ doon jëlandoo comme ni nga xam ne yonent bi saa saam noonu la ko doon joxe saxaaba yi radiyallahu anhu di leen alimenté seen taalibe saxaaba yi noonu lañ def seen taalibe yi ñoon ñu def noonu après nag affaire bi daa daa riir mooy daa am cassure bu am bi nga xam ne nit ñi dañoo jublu ci àddina ay poste affaire u àddina rek ñor leen waaw ñuy jël yi nga xam ne ngir yàlla képp lañ ko doon def ay xadiis yi ak yooyu nga gis ñoo xam ne dañ ciy ut waaw di ci ut alal di def al aklu bi diin di woo nit ñi di woote ñoo sell di def ay cinéma nit ñi di leen topp ngir ñu ronqat la nekk ci seen poos ya ba mu demee noonu nag am ay boroom xam-xam suñu boroom tabaaraka wa tàggat ngir ñu jëlaat nit ñi delloo leen ci sunnatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam te mooy lan di al ixlaasu lillahi tabaraka di jëf di sellal ngir yàlla dong képp keneen bokku ci mais bi ñëwee fekk lu bari yàqu nan lañ def il faut ñu am fu ñu jaar <coughs> voilà mooy la yonent may sa sam doon def directement ñii nekk nañ foo xamante ne nii dëgg la <coughs> ñu ñeen ci kéefër la leen jële mais koo koy koo koy sayyidul sayyidul murabbiin mooy sangu ñi ñiy yaraate moom la suñu boroom andi wax aaya yi wax sànk ci moom <coughs> léegi nag ñi ñëw ñuy fexe jaar moom fa mu jaaroon mu am ay yoon tasawuf daa am ay yoon ñoo xam ne ñoom dañ lay jël xam ne ñii nii il faut nga liggéey loo leen waaw seen bakkan bi dee ci seen biir ak seen naw seen bopp bi xeet nit ñi il faut nga leen di def loo yoo xam ne day wàcc seen bakkan ci biir nit ñi tax ñu wàcc seen bopp tariqul mujahada ak tamit di la defloo ay effort di la defloo ay coono di la yenloo ay mbir <laughs> naan la defal lii <laughs> di la sas ay mbir di la ko defloo waaw ngir rey li nga xamante ne moo nekk ci yow te baaxut te loolu fekk dañul li muy def ci yow du ja du ko réussir <coughs> waaw mu am ñeneen yoo xam ne ñoom dañ ne léegi baax na xam nañ ne nii la mel waaye nañu jël li nga xam ne yonent bi alayhi salaam fi mu leen tegoon ndax gaa yi la ci kéefër la leen jële woon waaw te suñu boroom nee nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg-dëgg nekk na ci biir yi ndaw yàlla bii alayhi salaatu wassalaam royukaay bi gën kon nag ñu ne ñun nañ def niñ doon def waaw nañ jël gaa yi sóob leen ci alquran ak sunna comme ni ko nante bi aleyhi salaam doon defe mooy <coughs> buñ leen di jàngal lépp jàpp jàpp ngay jàng jàpp ci lañ lay roofaale comme ni ko ñoom imaamu Maalik ñoom imaamu Abu Hanifa ñoom niñ doon roofaale seen taalibe en même temps yooyu yépp te jamono jooju gaa yi dañoo selloon doon def ngir seen boroom ñu ne nañ dellu la delloo mbir mi te na ko yonent bi aleyhi salaam salafu saalih fa ñu ko tegoon radiyallahu anhum ñu teg ko foofu jëmale nit ñi ci borom bi tabaaraka wa def ngir yàlla kese tax waaw ñaari kuréel yooyu ñoo am <coughs> ci waxtu ci gàttal léegi suñu waxtu <laughs> jot na <laughs> kon ñu yem noonu tey <laughs> suñoo jël ci mbir mi waaye baax na walillahi alhamdu wal minna